alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka zaadahu allahu wa takrima ah, ñu ngi woon ci aksik alayhi salaatu wassalaam ci alkaabata almusharrafa mu dugg ci kaaba gi ba génn xutba comme niñ ko gisewoon ci riwaaye imaam ibn Isxaaq gisoon nañu ci riwaaya imaam abu hurayra inda al imaami ahmad wa muslim ibn al hajjaaj al qushayriyu an naysaabuuriyu raxmatullaahi kaaba gi après mu daldi dem fi nga xam ne mooy safa mu yëkkati loxoom daldi sant buur yàlla moom aleyhi salaatu wassalaam waxoon nañu dañuy àggale ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew foofu la ci makkatal mukarrama kero ak fan yoo yële ci ubbi gi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu wassalaam daldi ubbi gisoon nañu ci jataay bi wees bi ko jiitu xutba bi nga xam ne moom la defoon muy sermo bi mu defoon bi mu duggee ci kaaba gi mook seydina bilaal seydina uthman ibn talha ak seydina usama ibn zeyd radiyallahu taala an iljami moom alayhi salaatu wassalaam dafa xutba après dafa xutba comme ni ko imaam ibni isxaaq raxmatullaahi alayhi daldi tudde ñu ne woon am na yeneeni xutba yoo xam ne yenn yi benn la waaye version yi ñoo wuute yoo xam ne te waxoon nañ la am na boo xam ne moom c'est sûr que wuute na ak bii bu imaam Ibn Isaaq bi muy bu Seydina Abu Shurayh insha allah loolu lañuy gis ak lan moo ko waral imaam Ibn Isaaq raxmatullahi alayhi wa ala abi dafay nettali dafay nettali climat bi amoon côté bo jamono jooju noonu ndax bu ñu fàtte ne fatxu Makka li ko waral mu ngi jóge ci rey gu waa banu Bakr daldi boom rey ci waa Xuzaa waa banu Bakr ne woon aliyew waa Quraysh kuffaaru Quraysh yi ah, léegi lenn ci waa Xuzaa te bokkoon nekkoon ali alayhi salaatu wassalaam loolu nag keroog dafa am ci waa Xuzaa ñoo xam ne dañoo am ku ñu rey ci waa Banu Bakr imaam ibn Isxaaq daal dina koy nettali ci xadiis boo xam ne bu gudd la wax fan la rey di jóge waaw léegi nag bi loolu demee noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yëg ko mu daal di koy yëg moom aleyhi salaatu wassalaam mu def benn xutba boo xam ne ngir wax ak nit ñi a ah, loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ndax imaamu Ahmad ibn Hanbal raxmatullaahi alayhi dafa solo ci xadiis boo xamante ne nii ci yoonu ndax imaam Ahmad rahmatullah alayhi dafa solo ñaari ñaari ñaari xadiis benn bi mu jaar ci yoonu imaam az-Zuhri mu jëla ko ci Muslim ibn Yazid al moom mu jële ko moom muslim ibn yazid al ci abu shurayh al-khuzaa'i radiyallahu anhu waaye bala ñoo sori di dugg ci mbir min ana man huwa abu shurayh kan mooy abu shurayh bi moom dañoo abu shurayh mooy kan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci nan la tuddoon dëgg-dëgg ci turam dañ cee wute dañoo wute ci turam moom Abu Shurayh al-Khuzaa'i thumma al-Ka'bi am nañu ne te moo gën a siiw Xuwaylid ibn Amr la tuddoon am nañu ne xuwaylidu ibnu amrin noonu la tuddoon moom abu shurayh radiyallahu anhu loolu benn wax la te moo gën a siiw am ñu ne déedéet saxr la tuddoon non non la tuddoon kom ni bàyyi abu sufyan ibn harb Euh, sa ni Abu Sufyaan tuddoon Saxr ibn Harb am ñu ne noonu la tuddoon Saxr am ñu ne déedéet Haani la tuddoon Ibn Amr Haani u Ibn Amr loolu di ñaata wax ñett ñeenteelu wax am ñu ne noonu noonu Abdurrahmaan la tuddoon Abdurrahmaan noonu la tuddoon xam nga Abu Shurayh dàkkantal la bàyyi Shurayh am ñu ne noonoo tudduloon Abdurrahman Ka'b la tuddoon ibn Amr euh, lool di ñaata cinquième sixième wax ñu ne ah noonu Amr ibn Khuwaylid mooy lan mooy mooy dafa jàllar bi première wax bu njëkk bi teñ la ne moo gën a siiw Xuwaylid ibn Amr ñii ne doono sixième wax bi ne non Amr ibn Xuwaylid la tuddoon waaw mu am septième wax boo xam ne dañ ne non Matar la tuddoon Matar Matar ibn Amr la tuddoon waaye daal lii lépp moom di ay wute ci waxam li gën a siiw nag mooy wax bu njëkk bi këne Xuwaylid ibn Amr la tuddoon waaye daal lu ci man di demee mooy Abu Shurayh moom moom la gën a siiwe te moom lañ ko gën a xame muy Abu Shurayh ah al-Xuzaa'i summa al-Ka'bi dañuy wax tamit al-Adawi Abu Shurayh al-Adawi léegi ah loolu moo ñëw ci wàllu turam am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme imaam Ibn Saad ci at-Tabaqaat rahmatullahi alayhi dakoo boole ci ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñoo tuub. jamonoy xandaq jamonoy xandaq mooy kañ jamonoy xandaq jamonoy xandaq mooy lan mooy al ahzaab ghazwatul bi waa Makka defee coalition ne dañuy ñëw ngir boom si aleyhi salaatu wassalaam jullit ñi fi qaari fi qaari daarihim ci biir Medina lañ di fekk daal di leen éliminer ñam ñu ne jamono jooju la moom Abu Shurayh euh, radiyallahu taala anhu ci la daal di tuub ah, am ñu ne moom avant fatxu Makka la tuub waaw am na beneen wax bu ne te loolu imaam Ibn Sa'd yi tudd na ko kene avant fatxu makka ci la moom abu shuraih amr ibn xuwaylid wala xuwaylid bokk ibn amr al adawi wala al ka'bi al xuzaa'i thumma al ka'bi radiyallahu anhu abu shuraih boobu nag moo ñu nettali ci lenn ci discours yi nga xam ne xutba yi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam na ko fa keroog ndax imaamu ahmad ibn hanbal raxmatullaahi alayhi nettali bi pas textuellement bi imaam ahmad solo waaye mu ngi ci as-saxiixayn imaam al buxaari soloo na ko na ko noon imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaabuuri raxmatullaahi alayhima ah, bu ñëwee ci riwaay imaam ahmad bi ndax wax imaam ahmad da ci soloo ñaari xadiis dafa soloo ñaari xadiis benn bi dane mu ngi jaar ci yoonu imaam az-zuhri mi nga xam ne dootuñu laaj mooy kenn an muslim ibn yazid al mu jële ci muslim ibn yazid al-laythi moom mu jële ko ci abu shurayh al-khuzai annahu sami'ahu yaqul moom seydna abu shurayh muslim ibn yazid al-laythi ne dégg naa abu shurayh muy wax ne ah nañ indi nettali bi ba pare mu ne adina lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-fath fi qitaal Bakr hatta asabna minhum tha'rana wa huwa bi Makkah thumma amara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi wad'i as-sayf fa laqiya algada rahtun minna rajulan min huzaylin fi lxarami yuridu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waqad kaana watarahum fi ljaahiliya wa kaanuu yatlubuunahu faqataluuhu ila aaxiri alxadiis mu ne Abu Shurayh radiyallahu anhu nettali bii nii dinañ ko nettali après ñu ñëw wax li nga xam ne moo ci am waaw moo ci am ndax riwaaye bi bu dëgër la càllale ma càllaleem bu dëgër la même beneen riwaaye biñ la ne imaam muslim imaam ahmad boog rahmatullah alayhi ba léegi moo ko solo ah boobu it càllaleem bu xasan la wala bu dëgër la waaye loolu lépp dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye nañu nettali ba pare après ñu ñëw wax li nga xam ne mooy problème ci nag ci xadiis yii ñaari xadiis yi ñu lay bëgg wax voilà léegi kon mu ne kon moom Abu Shurayh radiyallahu anhu al-Khuzaa'i ci waa Khuzaa Xuzaa moom lañ la wax sànq ne ñoom la ñi nga xamante ni nii ñoom waaye mooy waa Banu Bakr daldi woon rey ci waa Xuzaa ñi nga xam ne ñoo noon Ali yi salaatu wassalaam ba loolu mooy li waral li nga xamante ne ni mooy Fathu Makka mu ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañoo jox ndigal permettre ñu keroog bésu Fathu Makka ñu dal ci waa Banu Bakr ñi daloon suñu kaw nee na ñu dal seen kaw ba daal di jël suñu revanche fekk jamono jot aleyhi salaatu wassalaam mu ngi makkatal mukarram zaadaha llahu tashrifan wa takrima waaw léegi ah nee na bi mu demee nag biñ jëlee suñu revanche summa amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi wad' as-sayf moom alayhi salaatu wasalaam nag daal li ñuy digal nag nañu léegi arrêté leen waa Xuzaa léegi jël ngeen seen revanche c'est fini jeex na léegi mu ne nag ba mu waxee lool ca suba ga fa laqiya al-ghada rahtun minna rajulan min Huzayl fil haram am ca suba ga benn mbooloo ci ñun ci waa Xuzaa daal bi dajeeg benn waay boo xam ne ci waa Huzayl lañ bokkoon waaw léegi ah, moom ci xaram bi xaramul ci muy bëgg moom ci yonent bi alayhi salaatu salaam la doon dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam la doon dem ah, léegi kan rey ko ah suñu mbooloo moom waaye waaye waa ji lan la defoon waqad kaana watirahum fil jaahiliya fekk waa daa am kum leen rayaloon ci jamonoy jaahiliya mooy avant l'islam hudali bi daa am euh, koo xamante ne moom la maso ray voilà waqad kaana watarahum watara pas watira watarahum voilà waqad kaana watarahum fil jaahiliya ndax daa rayoon seen benn mbokk boo xam ne ca jamonoy jaahiliya léegi nag waa Xuzaa nag bëgg a fayu looloo tax ñu daal di koy rey ndax bam leen ko rayee lañ koo wër wër di ko di ko chercher ngir rey ko mënuñu fexe ba am waaji léegi ñu dajeek moom tay jii ci fatxu Makka même bu dee yeneen ci bari saaf saaf waxoon na leen léegi arrêté leen gars yi ne ax ah, kii moom nañ ko faat rek benn yoon yàgg nañ koo chercher gars yi jàpp ko daal di koy faat. mu ne fa lamma balagha dhalika rasulallah ghadiba ghadaban shadidan ma ra'aytuhu ghadiba ghadaban ashadda minhu Abu Shurayh nee na radiyallahu anhu al-Khuzai bi xabaar bi dikkalee yonent bi aleyhi salaatu salaam oh, maa ngi ko gis mu <laughs> oh, mer mer boo xam ne masumaa gis mu mer mer gu gën a tar meram ngi mer keroog mu ne fa lamma salla qaama fa athna ala allahi bima huwa ahluhu thumma qaala nee na nag bi mu jógee bi mu jullee ba pare foofu Makka mu daal di jóg bàkk yàlla sant ko delloo ko li nga xam ne moom lay ñel moom lay yell moom borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw gi nag mu daal def xutba bi ñu war a gis après. Ah, loolu mooy premier xadiisu imaam Ahmad beneen tàllale bi beneen xadiis bi. imaam Ahmad dana xaddasanaa Yaxya an Xusaynin an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi dana xaddasanaa Yaxya mu ne Yaxya moo ñu nettali ibn Sa'iid Yaxya ibn Sa'iid al-Qattaan moo doon seen sëriñ Yaxya ibn Sa'iid al-Ansaari al-Ansaari sëriñu ñoom imaam Maalik la woon ak tamit Yahya ibn Sa'id bii taalibe Yahya ibn Sa'id bële Yahya ibn Sa'id al-Qattaan jële ci Yahya ibn Sa'id al-Ansaari voilà même bu euh, moom moo tax moom c'est dafa mooy ñoo xam ne dañoo duñoo judd rek nekk ci yi en fait moom Yahya ibn Sa'id al-Qattan presque mook woon ci wàllu at mais moo doon seen sëriñ te ñi mu dajeel imaam Ahmad dajeewul ak ku ci mel ni imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil Yahya ibn Sa'id sëriñ bu mag boobu bokk ci sëriñ yi gën a yu gën a màgg yu imaamu Maalik ibn Anas Yahya ibn Sa'id al Ansaari Yahya ibn Sa'id al Qattaan nag ci ñoom la imaamu ñoom imaam Ahmad bi jël mu ne moom imaam Ahmad haddathana Yahya moom mu ne an Husayn an Amr ibn Shu'ayb mu jële ci Amr ibn Shu'ayb an abiihi mu jële ci baayam an jaddihi mu jële ci maamam bon peut beneen jour dinañ ñëw ci càllale gi gu siiw la càllale gu siiw la Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi inshaa Allah dinañ ñëw beneen yoon dinañ ñëw ci ay kiiwam ngir bañ a ndax dañoo nekk di lijjant ñaari càllale imaam Ahmad yi ak loo xam ne lu mel noonu loo xam ne dañ ciy ñëw après bëgguñu dugg ci côté bii càllale bii mooy waxu boroom xam-xam yi ak càllale bii ndax lu siiw la ci wàllu xadiis ñi ñi ñiy jàng xadiis xam nañ ci dara affaire wu pas jàng xadiis non déglu nag. ilmul xadis laa wax de jàng xadis waxuma rek ñu ñëw an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala rek lu mel noonu non non loolu taxul may wax après ñu wax la ne la bindal la ci suuf ne muttafaqun alayhi mu jeex nga dem déedéet ilmul xadis jàng xam-xamu xadis waaw lan mooy da'if lan mooy saxiix anwaa'u da'if anwaa'u saxiix li nga xam ne mooy xadiisun xasan jàng li nga xam ne mooy càllale yi jàng yooyu yépp yi tourne autour de ilmul xadiis mustalah walla ilmul mustalah ñi jàng loolu moom lii xam nañ ko bu baax Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddi voilà léegi euh, kon càllale bi foofu la jaar maam ji maam ji yonent la kii la woon saxaaba la woon mu ne lamma futihat makkatu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kuffu moom alayhi salaatu wasalaam kuffu silaaha illaa xuzaa an bani bakr fa adina lahum hatta salla al asra thumma qaala kuffu silaah mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, dane ah, biñ ubbee biñ ubbee Makka dane dane dane arrêté leen ar arme mooy bu arrêté leen xeex bu fi kenn xeexat nga loolu jotoon na am digaloon na cañ ko gisawoon ci xadiis Seydina Abu Hurayra ba ci Sahih Imaam Muslim këne yonent bi aleyhi salaatu salaam aw bâche Quraysh yi njaxas utoon di leen yebal ngir ñu ngir ñu résister bi yonent bi aleyhi salaam di ubbi si Makka dafa wax Seydina Abu Hurayra woowal ma ku dul ansaar hmm. mu woowal leen leen mu ne leen dem leen ñii nii ngeen ngeen faagaagal leen mooy ngeen dal seen kaw bañ dalee kaw ñooñu waa Quraysi kilifa ya daal di fàq ndaw gis nañ ñeneen ñi tamit ñi nga xam ne ñoo daje woon ak Seydina Xaalid ibn al-Walid ci alxandama après nag yeneen time alay saab saab dafa def discours ne kuffu la léegi nag arrêté leen armée bu fi kenn xeexat wéeru leen ngànnaay yi ba mu des xuzan xuzan rek la permettre ñoom ñu mën a dal ci waa Banu Bakr mooy esprit hadith bi ñu jóge sànk nee nag bi ñu jullee asr julli eh, eh, eh, bi ñu jullee asr ba pare muy tàkkusaan yonent bi alayhi salaatu salaam ne kuffu silah léegi nag mu ne waa Banu Bakr ñi mu mayoon permission léegi yéen it aywa ndigal li laal na leen mooy léegi nag jeex na mu ne fa laqiya rajulun min xuzaa'ata rajulun min bani bakrin min ghadin bil muzdalifa fa qatala mu ne ca suba ga ca suba ga bam ne arrêté leen yéen waa Xuzaa am benn waay ci waa Xuzaa dajeeg dajeeg benn waay ci waa Banu Bakr ca Muzdalifa Muzdalifa fi ñuy wax ci aj gi rek dégg ko fa qatalahu mu daal di koy faat fa balagha dhalika rasulallah sallallahu alayhi wa mu dajeek yonent bi alayhi salaam xabaar bi dikkal ko ba mu jotee xabaar bi nag mu daal di jóg xatiban mu jóg di xutba mu ne fara ay tuhu en fait euh, nee maa ngi ko gis moom yonent bi alayhi salaatu salaam di muy xutba wa huwa musnidun dhahrahu ila al mu ngi wér euh, li nga xam ne mooy euh, kiiwam nu mu tudd ginnaawam mu ngi ko wéer ci kaaba gi léegi di xutba léegi ñaari xadiisa ngoog ñaari xadiisa ngoog yu imaam Ahmad imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi dina ñëw ci xadiis yi imaam Ibn Isxaaq raxmatullah alayhi dafa solo lu mel nii mu ne xaddatani Saïd ibn abi sandarin al an rajulin min qawmi waaye càllaleen bii gis nga problème bango waaw mooy problème a ngoog léegi mooy ndax dane sëriñam boobu da ko nettali ci benn góor an rajulin min qawmi bu bokk ci ay ñoñam moom Sa'id ibn Abi loolu euh, euh, mooy tax affaire bu du wér mu nettali xadiis bu mel ni bu imaam euh, kiy wax imaam Ahmad bi mu soloo mu ne benn waay ci waa Hudayl daldi rey léegi nag mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa bi ko yonent mi alayhi salaam yégee mu ne yaa ma'shara Xuzaa irfa'u aydikum anil qatl mu ne leen yéen waa Xuzaa arrêté leen bàyyi leen rey gi ngeen di rey gi ngeen di reyaate faqad kathura al qatlu in nafa waay waay reyaate gi bari na bu doon dina jariñ jariñul dara mu ne leen nag rey ngeen koo xam ne ah léegi nag forcément man alayhi salaatu wassalaam foog ma jox ko diya foog ma joxe diya voilà mooy dinaa joxe diya mooy indemni dinaa indemniser ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam voilà yé arrêté leen nag seen rey gi ah, ndax yéen a ngi nii rey nit koo xamante ne nii finalement man li may def mooy ah la adiyannahu dinaa ko jox dinaa joxe diya gi waaw léegi euh, loolu la imaam Ibn Isaaq wax léegi nag euh, léegi lan moo ñu gën a soxal fii mooy ñaaru riwaayu imaam Ahmad yi nga xam ne boo gisee da ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa joxe ndigal ne bi ne bu leen rey dafa permettre waa Xuzaa ñoom ñu mën a dal ci waa Banu Bakr ngir jël seen revanche euh, même bu dee càll li wér na waaye xadiis bii xadiisun gariib la mooy xadiis la boo xam ne euh, matn bi dafa tumuranke mooy xadiis la boo xam ne moom lañ naan mbir mi dafa niroog da dafa mooy liñ naan shaz mooy liñ naan shaz ndax gisoon nañu euh, euh, euh, ci riwaay imaam Ibn Ishaq premier am na diskuur bu njëkk bu yorent ma lay saab defoon bés bu mu duggee ci kaaba gi taxaw ci bunt bi nit ñi fees fa dal di yuqamte di xaar diskuur ba mu defoon moom alayhi salaatu salaam bokk na ci li mu waxoon bokk na ca lam waxoon ne ah laa ilaha waxda te xadis la bu wér boo xam ne waa asxaabu sunan solowoon mu ne laa ilaha illa la sharika ci riwaay imaam ibn isxaaq mu dolli ci laa sharika la ñoom imaam abu daawud bi laa ilaha waxda sadaqa wa'da dëggal na amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul buur yàlla moom képp dong sadaqa wa'da dëggal na li nga xamante ne mooy digge bi nga xam ne moom la digge woon waaw wa nasara mu dimbali jaamam bi ni alayhi salaatu waaye wa hazama al ahzaaba waxda moom képp dong borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo nërmeel te moo waddal yi nga xamante ne mooy coalisé yi nga xam ne ñoom ñooy mànkoo di xeex li nga xam ne mooy l'islam di xeex yonent bi aleyhi salaatu wassalaam coalisé yi coalisé ngir dal ci diine ji mu ne ñooñu moom képp buur yàlla moom dong mooy ki nga xam ne mooy ki leen ki leen defe E, ke discours boobu waxoon na ala kullu ma'suratin aw damin aw maalin yudda'a fa huwa tahta qadamay haatayn illa sinaanat al bayt wa siqaayat al haaj ala wa qatilu al xata'i shibhu al 'amdi bis sawti wal asaa fa fiihi diya mughallada mi'atun min al ibli arba'una minha fi butuniha awlaaduha waxoon na yéen waa Quraysh alaa waawee alaa yiwu ngeen ma yëgal leen bépp bayre bépp prestige voilà boo xam ne bu bu jaahiliya la ay xam ngeen ne moo suñu maam yi duñ seen moroom de duñ seen moroomi maam <laughs> ay waay keroog xareb xareb saa saa ñoxor ba foofu foofu tey yépp di caaxaan affaire affaire yooyu di prestige yoo xam ne ci tooñante rekk la woon man sa moroom duma mu ne lépp lu ñu fi wax walla deret ku ñu rayal wala alal ju ñuy tudd teg naa lépp sama ñaari tànk yi ba mu des liggéeyal néeg bi ak di nàndal ak ujaaj yi fi ñëw mu ne woon alaa yëgu ngeen ma yëgal leen ki nga xam ne dañ koo ray rayal njuum ci njuumte ci aw yar wala kii wala ab yat kooku day joxe diya boo xam ne bu foor la bu conséquent lay doon cent géléem quarante yi dañuy ëmb voilà loolu xam nga li leer na te xadis boobu xadis li bu wér bu nekk ci imaam ibn Isaaq wax nañ la soloo na ko ah imaam daldi woon na koy solo même bu dee ne moom càllaleen bi dëgëruloon mais càllale ñan ñoo dëgëroon càllale moom dëgëruloon ndax dana woon fa xaddatani ba'du ahlil ilm waaye càllale ñoom imaam abu daawud wa asxaabu sunan ñoom booboo dëgër voilà léegi nag xam nga lool ak lii dafa contradictoire nga ne ma mais yow yow euh, après mu li koy gën a wane li imaam alxaafiz ibn kathir wax ci albidaaya wa nihaaya bi mu ëndee xadiisu amr ibn shu'ayb an abiihi an jaddihi dane wa haadaa gariibun jiddan xadiis bii moom dafa tumuranke lool lool ah. ndax xadiis bii nii en fait xam nga sànk maa ngi naan ñëw ci ñaari xadiis yooyu wax naa la seen càll la dëgër naa mais sauf que surtout xadiis an Amr ibn Shu'ayb bii boobu waa asxaabu sunan daal dinañ koy solo moo tax imaam al-Hafiz Kathir ne wa hadha rahmatullahi moom dafa tumuranke lool sax mu ne waqad rawaa ahlu sunani ba'da hadha al waa ahlu sunan nga ne ma kan kan ci ñoom ma ne la ñoom ñeent ñépp ko solo imaam abu daawud imaam at-tirmidhi imaam an-nasaa'i imaam ibn maaja rahmatullahi ala al jami' ñépp ko solo mais mais pas hadith bi totalement comme ni ko imaam ahmad solo moo tax mu ne waqad rawaa ahlu sunani ba'da hadha al xadiis waa asxaabu sunan soloo nañ lenn ci xadiis bi mu ne fa amma ma fiihi min annahu raxxasa li xuzaa'ata an ya'xuda bi sa'rihaa min bani bakrin ila al asr min yawm al fath fa lam arahu illa fi hadha al xadiis mu ne kanta le fait nag waa asxaabu sunan tudd nañ lenn ci xadiis bi mais quant à le fait que yonent bi aleyhi salaatu dafa permettre le ci waa Xuzaa waa ñu dal ci waa Banu Bakr ngir jël seen revanche mu ne man gisuma ko lu dul ci xadiis bii nii mooy version bi ci imaam Ahmad indi képp laa gis loolu mais waa ashaabu sunan loolu amu ci te gis nga dafa dafa am day mbëkkanteeg day contradictoire ak xadiis imaam Ibn Isaaq biñ la wax sànq te waa ashaabu sunan tamit daal di koy soloo waaw da waxoon nañ la imaam Abu Dawud solo woon na ko imaam an-Nasaa'i imaam Ibn Maaja ak imaam al-Bayhaqi ci as mooy bi mu naan lépp loo ko kul ala kullu ma'suratin aw damin aw maalin yudda'a fa huwa tahta qadamayya haatayni man muy jeexe loolu nag day contradictoire lii en plus ñoom ñu solo même hadith yi yokk ci imaam at bu imaam Ahmad bi mais mu ne loolu nii nii nag moo fa amul. le fekk dafa permettre waa Banu Bakr loolu moom amul ci xadis boobu mooy le fait lenn am na mooy ne am na ci waa Banu Bakr waa Xuzaa bo ñu rey benn waay boo xam ne ci waa Banu ci Huzayl yonent bi alayhi salaam yëg ko mer def xutba boobu waaw loolu moom am na mais Kantaa dafa permettre ne yéen waa Xuzaa jël leen seen revanche loolu la ne loolu moo tumuranke waaw waaw ndax ñi ko soloo ci waa saabu sunan kenn tudd ci affaire boobu voilà léegi moo tax affaire bi wallahu taala alam mooy ne loolu noonu dafa nekk loo xam ne wér na mais dafa charge loolu lañ naan riwaaya charge la waaw ndax dafa contradictoire ak xadiis yoo xam ne ñoo ko yenn yi ñoo ko gën a dëgër yenn yi ñoo bokk dëgër am ñu soloo même xadiis bi loo xam ne tudduñu ko ci tamu tamu contraire rek yonent ma lay saab saab waxoon jour bi duggee ci kaaba gi génn bépp deret bépp bépp alal bu ñuy woote wala ay diw dañ maa rayaloon teg nañ ko ci suuf kon waa Xuzaa ay dugg nañ ci voilà kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër insha allahu taala léegi nag abu shurayh radiyallahu taala anhu buñ xamee loo kon affaire bi lan la mooy nuñ ci lan moo ci des mooy ne mooy ne waa xuzaa dañoo rey benn waay boo xam ne ci ci waa Hudayl la bokk yonent mi alayhi salaatu salaam nag yëg ko def benn xutba waaw te loolu imaam Ibn Isxaaq daal dina koy solo wax naa la ne eh, eh, riwaay imaam Abu Shurayh al-Xuzaa'i mu ngi ci saxiixayni tamit mu ngi ci saxiixayni ndax eh, imaamu al-Buxaari ak imaam Muslim raxmatullah alayhima daal dinañ koy solo. léegi buñ jëlee riwaaye imaam ibn Isaaq bi buñ jëlee riwaaye imaamu ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi wa ala abiihi mu ne mu ne moom imaam ibn Isaaq wa haddathanii Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an abi shurayh al-xuzaa'i mu ne wa xaddatani nettali na ma man imaam ibn isxaaq said ibn abi said al-maqburi en fait càllale imaam ibn isxaaq bi imaam al Buxaari ak ñoom imaam Muslim ci càllale bii la jaar sauf que comme que imaam Ibn Ishaq moo leen jiitu comme que imaam Ibn Ishaq moo leen jiitu comme que imaam moo leen jiitu mooy ñoom seen seen sëriñu sëriñ yi imaam Ibn Ishaq moom seen ñooñu sëriñu direct lañ euh, ndax xam nga imaam Ibn Ishaq dane wa haddathani Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi te nettali na na Saïd doomi Abi Saïd al-Maqburi rahmatullah alayhima ñaari ponkali boroom xam-xam lañu woon Saïd ak baayam Abu Saïd al-Maqburi ñoom ñépp ay ponkali boroom xam-xam lañu woon an Abi Shurayh mu jële ci Abi Shurayh xoola càllale bi boo demee ci riwaaye imaam ibn ibn ibn euh, ibn Ismaïl Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahmatullah alayhi ci baabu laa yadudu laa ye laa yu'dadu shajarul haram ci kitaabu kitaabu jazaa'i sayd mu ne imaam al-Buxaari dane haddathanaa Qutayba mu ne haddathanaa Qutayba mu ne nettal eh, eh, daal dina may daal dina may nettali Qutayba te mooy ibn Sa'iid al-Bughlaani qaala mu ne xaddatana allaytu imaam allaytu moo ko nettali an Saciid ibn Abi Saciid al-Maqburi an Abi Shurayh imaam Layth jële ci Saciid moom moo jële ci Abu Shurayh gis nga bu dee imaam Ibn Isxaaq moom la ñaari intermédiaire kenn moo intermédiaire ci Abu Saciid di ci Abu Shurayh kanta imaam Ibn euh, al yaa Qutay imaam Qutayba imaam al-Layth imaam Sa'id ibn Abi Sa'id moom trois léegi nag bi mu demee noonu. léegi nag mu ne. léegi nañ jël riwaay imaam Ibn Sa'd ba pare. ndax dafa am lu tax ah, ah, imaam Abu Shurayh daal di wax xadiis bi dafa am lu ko waral. dafa am lu ko waral. te ni ñuy def mooy dañuy basculer ci ñaari riwaaye yi comme ça ñu bañ jël benn bi ba mu jeex jël beneen bi comme saa dinañ def économie du temps voilà dinañ économiser un peu de temps en fait li ko waral mooy te moom wax na ko dane lamma qadima amru bnu zubayr makkata li qitaali axiihi abdallah bnu zubayr jiituhu fa qultu la mu ne moom lamma qadima Amr ibn Zubayr bi nga xam ne ci la Amr ibn Zubayr bi doomu kan la Zubayr ibn Awwam men waaw dafa dafa dëgmal Makka li qitaali axiihi ngir xeex ak frère ban Abdallah mag ji Oh Abdallah ibn Zubayr mi bokk ci ñi njëkk juddu Makka Medina ci waa Makka mooy ki njëkk a juddu ci waa muhaajiruuna yi fi nga xam ne mooy Medina bi yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaay oh di doomu sayyidatu Asmaa ak sayyidina Zubayr mm. ibn al-Awwaam radiyallahu ta'ala jamii' mm. eh, frère bi nag di Amr ibn Zubayr moom moo dëgmal ñëw Makka fekk jamono yi Seydina Zu euh, Abdallah ibn Zubayr moo ne woon xalifa ba ne woon Makka euh, sauf que comme que Omeyyades yi d'accord ko woon ndax après Seydina Muawiya radiyallahu anhu bi mu génnee àddina doomam bi Yazid la def ngir euh, nit ñi jaayanteeg moom ngir mu wutu ko lool nag la ñu bari d'accordu ñu bari d'accorduñ ci woon mais saxaaba yu bari sax d'accorduñ ci mais moo tax gis nga jamonoy xarra yooyu nga xam ne Medina dañ koo saccagé ñoom ñii la woon Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu moom dafa ne woon Makka ne moom euh, reconnaître wul Yazid non génn àddina fal sa doom ngir ñu ci jaayanteek moom man d'accorduma ci léegi moom mu nekk xalifa ne moom bi jaayanteeg moom fenn loolu nag moo merloo woon gaa yi Omeyyad yi comme que frère wu Abdallah ibn Zubayr bi day Amr ci ñoom la mooy ñoom la àndaloon. léegi nag ñu daal di ko yónni mais xoolal loolu riwaayu imaam Ibn Isaaq bi wax xoolal riwaay bi nekk saxiixay Seydina Abu Shurayh al-Adawi foofu imaam al-Buxaari dane haddasanaa Qutayba qaala haddasanaa al-Layth an Sa'iid ibn Abi Sa'iid al-Maqburi an Abi Shurayh al-Adawi annahu qaala li Amr ibn Sa'iid wa huwa yab'athu al-bu'uutha ilaa Makka Ah, bi mu ñëwee bon bi ñu wax sànq ana Qutayba mu jële ci Seydina ñoom mu ne nettali na leen eh, oh, Seydina Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani qaala mu ne haddathana nettali nga lay muy imaam al-Layth ibn mi nga xam ne imaamu ahlu Misra an Sa'id mu jële ci Sa'id ibn Abi al-Maqburi radiyallahu ta'ala anhu an nabi anhuma an abi Shurayh al-Adawi mu jële ci Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu anhu annahu qaala dana li Amr ibn Sa'id dafa Amr ibn Sa'id Amr ibn Sa'id man ibn Abi al-Aas ibn Sa'id ibn al-Aas ibn Umayya moom nag moo gënoon a siiwee ci al-Ashdaq moom la boo déggee ci ndox al-Ashdaq moom mii lañ doon wax al-Ashdaq waaw muy Amr ibn Sa'id ci riwaay imaam al-Bukhari bi ak imaam Muslim bi la ne moom Amr ibn Sa'id waaw al al al al umawi ibn abil aas ibn sa'id ibn al-Aas ibn moom la ko wax ci riwaa imaam ibn Sa'd bi kan la wax Amr ibn Zubayr la wax nga ne waa mais loolu nan la deme ñu ne loolu moom ni mu deme simple la mooy ñoom ñaar ñépp la ko wax ñoom ñaar ñépp la ko wax nga ne ma loolu nu mu deme noonu ñu ne la noo xam nga affaire bi nu mu demee mooy histoire bi mooy. Amr ibn Sa'id bii nii muy tudd fii ci Sahihayni que moom la Abu Shurayh di wax wax jii nga xam ne ci lay nettalee li nga xam ne mooy xutba bu Yonent bi alayhi salaatu wa salaam defoon Makka keroog fi ñu tollu nii ci Fathu Makka mooy Amr ibn euh, euh, euh, Sa'id bi moom lan la woon moom moo ne woon. amir moo ne woon le gouverneur de Médine Yazid ibn Muawiya mi nga xam ne moom la baayam di Muawiya radiyallahu anhu daal di fal ngir mu nekk liñ naan tey comme buur yi kër buur yi bu buñ ci wee ne man xam nga buur yi léeg-léeg ñu jël benn waay boo xam ne mais bu doon affaire u mageel rek lañuy ñuy moom du doon waajooju du nekk buur après bu baayam deewee wala buur bu liggéey mais day def ne moom lañ fal nan lañ koy waxe euh, oh am na benn moom euh, euh, nga xam ne moom léegi day leer ne bu bàyyi bu waaji buur bi fi nekk jógee rek moom mooy nekk buur waaw moo bi laa fàtte ci français waaw dama koo fàtte ci français nga xam ne am na ñu ko fi mag ñu ne mais comme que baayam décrété woon na ni moom moom mooy moom mooy moom mooy kii moom moom mooy kii dauphin bi quoi genre dauphin la waaw léegi nag Amr ibn euh, euh, Sa'id mi Yazid ibn Muawiya mi noon xalifa après baayam mi baayam faloon moom moo ko moom moo ko moo ko fal mu nekk gouverneur Médina waaw ba pare Euh, moom nag mu daal di koy euh, jox ay ay ay instruction ne ko nag comme que ndax après dañu ne gars yi buñ kii buur nii walla ñu falu dañ naan na ñépp daal di jaayante ak ka ko fa toogal wan ne ñoom nangu nañu ak nekkam kilifa te tamit pare na nit di déglu di ko dégg te ko toppal tey topp ay ndigalam léegi nag bi mu demee noonu xam nga wax nañ la sànq Seydina Abdullah ibn Zubayr dafa bañ te lool gisoon nañ bi ñuy def tarjama Seydina Abdullah ibn Zubayr que ne looloo tax gaa yi faat ko moo tax ñu dal ci kawam waaw ba ñoo ñoom Hajjaaj ak gaa yooyu léegi euh, mu daldi yónni Yazid ibn Muawiya mu wax son gouverneur di Sa'id ibn Amr ibn Sa'id al-Ashdaq te ne woon soo à Médine ne ko mu waajal ngir dem armée na takk armée ngir dem dal ci ab Seydina Abdallah ibn mi nga xam ne bañ na ngir allégeance waaw dafa bañ allégeance ñëw daal di jaayanteeg moom loolu la doon bañ euh, léegi nag bi nga xam ne nag ci la demee noonu euh, Amr ibn Sa'id le gouverneur de Médine mi fa toogal Yazid ibn Muawiya daldi préparer ab armem waaye armée bi mu préparé kan la def mu jiite armée bi Amr ibn Zubayr voilà comme ni ko imaam at-Tabari tudde mais Amr ibn Zubayr nag la ne na ko jiite waaw ndax xam na ne moom moom dafa noonoo woon ak frère bi di di Abdallah ibn Zubayr radiyallahu anhu léegi nag mu daal di koy digal ngir euh, mu jiite armée bi nga xam ne moom Amr ibn Sa'id al Ashdaq daal di euh, jiital armée bi mu bi mu bi mu créé mu daal di ne Amr ibn Zubayr na ko jiit ngir ñu dem dal ci frère bi grand frère bi di Abdallah ibn Zubayr radiyallahu ta'ala anhu léegi bi nga xam ne nag ci la demee noonu euh, mu ne marwaan moo njëkk ñëw ci Amr ibn ci Amr ibn Sa'id daal di koy tere na ko Amr ibn Sa'id euh, Marwan temps yi nekkagul woon xam nga Marwan ne woon dafa fa nekkoon na gouverneur moom newoon na gouverneur avant waa ji toogaloon fu Seydina Muawiya radiyallahu anhu mais après bon les temps change temps yi dañuy changer comme que <laughs> kii newatu fa léegi ñu jël ko moom keneen lañ fi fal muy Amr ibn Sa'id bi Marwan daal dina ko ah Amr man d'accorduma ci ay di ay di di di waajal ay armée di dal dem ci xaram bi Makka de mu bañ faalewu léegi nag ci noonu nag loo ko Abu Shurayh dikkal moom Amr ibn al-Ashdaq wax ak moom waaye wax ak ki nga xamante ne mooy kan ki jiite woon armée bi di Amr ibn ah. léegi Eh, lool la lool nag boo andi mbir mi moo tax imaam riwaay imaam ibn Isaaq bi nga foog ne nga naan eh, lii nan la mën a demee noonu lool la léegi nag affaire bi lool la lool moo tax nga am ci siiratu ibn Hishaam imaam ibn Isaaq riwaayam bi mu ne Euh, moom ki mu waxal mooy kan mooy Amr ibn Zubayr ci riwaayu bële mu ne Amr ibn Sa'id al Ashdaq kon loolu la loolu moo indi wax yi moo tax contrat affaire bi du loo xam nag naan mais lan moo non contradiction amu ci Amr ibn Sa'id al Ashdaq mooy le gouverneur bi nekk Médina waajal armem ngir daw dem dal ci Abdallah ibn Zubayr Seydina Abdallah ibn Zubayr mi nekk Makka waaye arme bi mu waajal frère Abdallah ibn Zubayr di Amr ibn Zubayr moom la ci jiital voilà léegi bu ñëwee ci riwaa imaam ibn Sa'd bi mu ne moom Seydina Abu Shurayh radiyallahu anhu dinga xam ne ci la Amr ibn Zubayr bëgg a dëgmal Makka ngir li qitaali axiihi Abdallah ibn Zubayr ngir dal ci frère am bi di Abdallah ibn Zubayr miñ ne mi ñuy tuumaal ne day bañaa day bañaa soumettre ci autorité nouvelle yi jituhu fa qultu la man ci laa ko dikkal man abu shurayh bu ma yëgee loolu fa qultu la ma ne ko ma ne ko ndax loolu la man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi wa in lam yastati' fa bi qalbi te lool mooy lu gën a néew lu nit mën a def minimum luy signifier ngëmug yàlla ak nit yonent bi aleyhi salaatu salaam ne gis lu dul noonu fal yughayyirhu na nga ko échange na ko soppi bi yadi ci loxoom waaye kooku autorité moo koy def boroom pouvoir ak nit ku ne këram waaw fii kenn du fi tux yàmbaa benn waaye ñëw sa kër naan dafay tux yàmbaa nga mekkook yàmbaa ji sànni ci biti teg sa bundu kër waaw yow gayyartahu bi yadihi wa anta ala xaq yaa ngi ci dëgg mu ne bu dee manoon ak loolu doo autorité doo loolu ah bu dee boroom xam-xam la walla xam nga ne lii baaxul nga ñëw laaye biir waa ji ne ko lii baaxul bu dee amoo dalil yi bul dugg ci dalil mukk nee ko leer na ma ne baaxul boo ci bëggee lu leer nag demal ci diw nga laaj ko moom xam na bu dee nag yow yàlla def na la nga xam loolu